a'uuzu billahi min ashaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jotaay bii ñu génn gisoon nañu li nga xam ne moo jëm ci tabaxu jàkkay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu rôle yi nga xam ne moom la jàkkaam jooju doon jouer am na yu ñu ci gisoon walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a àggale incha allah ginnaaw bi nga xamante ne nii la aleyhi salaatu wassalaam tabax lu jàkk jooju waxoon nañu ci jataay yu weesu ñaata fan la defoon wala ñaata weer ak wuute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na ñu ne woon un mois ñii ne sept ñii ne bu dee jàkk ji rek douze jours la defoon douze jours am na yeneen yi wax yoo xam ne tuddoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna eh, bala ñu àggale li nga xamante ne mooy beneen acte bi nga xam ne mooy ñaareel bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkk posé mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la tabax lu euh, jàkke ji mooy xam nañ ne jàkk du fol ci jàkk ji fa lu dëkkoon dañoo ci lañu tabaxaale en même temps ginnaaw gi jàkk ji pare fekkul boobu yépp mu ngi kër seydina abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa moom alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi ci lañu tabaxe e, néegu soxnaam yi ridwaanullahi taala alayhinna ajma'in néeg yooyu nag jamono ji boo fàttale ko comme ni ñu ko gise woon xaw na yàgg kena alayhi salaatu wassalaam ginnaaw faatug as-sayyidatu Xadiija bintu Xuwaylidin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ngi dencoon yaay Sawda bint Zam'a radiyallahu ta'ala anha ak yaa Aïsha waaye moom sëy séegul woon moo tax ku mel ni imaam az-Zahabi rahimahullah mu ne Euh, li nga xam ne mooy li feeñ mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono jii ñu tabax jàkkaam ji ginnaaw gi benn néeg lañ tabax wala ñaar benn néeg lañ tabax muy néeg kan yaay sawda ndax moom la amoon ci soxna yaa Aïsha radiyallahu anha mayoon nañ ko ko waaye sëy sëygul woon am na nag ñeneen ñu ne ñaar yooyu la tabaxoon la tabaxandoo ginnaaw gi ndànk par ndànk ndànk ndànk au fur et soxnaam yi ku mu denc mu daldi di denc ay euh, euh, tabax ay li nga xamante ne mooy yeneen ay néeg ñu gën ko xam ci xujuraati azwaajihi alayhi salaatu wassalaam tabax boobu nag muy néeg yooyu noonu muy xujuraatu nisaai rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum seen tabax lu dafa nekkoon loo xamante ne nii euh, lu sobre la woon néeg yu sobre la woon muy néeg yoo xam ne en tout ñun ñii ñi ëpp ci ñun ak ni nga xamante ne nii ci lañu ci lañu nuur ci suñu rëy ku la ne woon fanaan ci boo manula wax waa ji la naan fanaan ci duma ko def doo nelaw bés boobu ndax danga naan daa ah, déedéet déedéet fii moom moom moom duma ci dugg moom waaye néeg yi de noonu la meloon eh, ndax kat néeg yooyu nan lañ ko tabaxe comme ni ñu tabaxe jàkk ji rek min jaridin wa tin ñu ngi ko tabaxe non seulement dañu tuuti comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam ibn Kathir tudde ci al bidaaya wan nihaaya naka noonu ne ne moom imaam al euh, ibn Kathir rahimahullah da ko tudd biduni isnaadin sans sanad waaye bu dee imaam ash-Shaami rahimahullah ci subulul huda war rashaad rahmatullahi alayhi dane rawa ibnu Sa'din wal Buxaari fil adabi wa ibnu abi dunya wal Bayhaqi fi ash-Shu'bi an al-Hasan al-Basri moom imaam ash-Shaami rahimahullah mu ne imaam ibn Sa'd di Muhammad ibn Sa'din boroom at-Tabaqaat soloona wal Buxaari ak imaam al Buxaari ci al adab wabni abi dunya ak ibn abi dunya ak imaam al bayhaqi ci ash-shi'ab ash-shi'ab muy shu'abul iman téere bi mbind ci shu'abul shu'abul shu'abul iman e, mu jëlee ñoom ñépp ñu solo muy imaam ibn Sa'd imaamul Buxaari rahimahullah ci al adab imaam ibn abi dunya imaam al bayhaqi ñu jële ci seydina al xasanul basri radiyallahu taala anhu wa ardaa moom imaam al xasan mu ñuy décrire taabii boobu raxmatullah alayhi te siiw ana néeg yooyu nañ lañ meloon muy néegu soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom imaam alxasanul basri raximahullah mu ne kuntu wa ana muraahiqun adxulu buyuuta azwaaji nnabiy sallallahu alayhi wa sallam fi xilaafati usmaan fa atanaawalu saqfahaa biyadi mu ne moom imaam alxasanul basri raximahullah mu ne man de dama nekkoon koo xamante ne nii mooy muraahiq mooy koo xam ne day ab jeune la buy waaja dugg ci buy boo xam ne dëgër na bay commencer di dugg ci période boo xam ne ci lay nekkee dëgg-dëgg nag lay lay mate xam ne léegi nag mu commencer nekk koo xam ne ku majeur boo koy jege loolu mooy muraahiq mu ne moom loolu la woon bi mu tollee foofu waxoon ci jataay yee weesu te ne imaam alxasanul basri yaayam mawlaati ummi salama la woon muy ummi salama zawji nabi sallallahu wa radiyallahu anha mu ne dafa doon dugg moom e, looloo tax moom foofu la yaroo foofu noonu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam yaayam euh, yaay ummu salama moo doon jaatigéem moom imaam alxasan ibn yasaar al basri radiyallahu taala anhu wa an ummi mu ne dama fa doon dugg bu mu mësoon dugg ci néeg yooyu waaw boobu yaay ummu salamaa ngi dund ñooñu mu ne kañ la fa doon dugg mu ne ci jamonoy seydina Usmaan fii xilaafati adxulu buyuuta azwaaj an-nabi fi xilaafati Usmaan ci xilaafa seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne fa atanaawalu saqfaha bi yadi mu ne gis nga toiture bi toit bi néeg yonent mi yi néegam yi boo fa duggee néeg soxnaam yi nee na fa doon dugg man alxasanul basri rahmatullah alayhi nee na bu ma yëkkatee sama loxo damay laal toit bi bu taxawee tàllal loxoom day laal toit bi waaw akbar imaam ibn kathir mu ne wa bana wa buniya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xawla masjidihi sharif xujran li xujrun wa buniya xujrun li takuuna masaak li takuuna masaakina lahu wa li ahlihi wa kaanat masaakinu wa kaanat masaakina qasiirata albinaa'i qariibata alfinaa'i qaala alxasan bn abi alxasan albasri wa kaana gulaaman maca ummihi xayra mawlaati ummi salama laqad kuntu ana anaalu atwala saqfin fi xijri fi xujri wala fi xijri nabiyi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi moom imaam al xaafid ibn kathir mu ne ñu daal di tabax xal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ji ci li ko wër mooy alentour bi la la bëgg a wax alentouru jàkke ji néegu soxnaam yi wax nañ liñ ci jot a tabax tabax ñaar la woon ci waxu imaam walla benn sax ci waxu imaam az-Zahabi rahmatullah aley ñu tabaxal ko néeg yooyu ngir mu nekk foo xam ne na la foo xam ne moom fa lay dëkk fa lay nekk moom aleyhi salaatu wassalaam waaye wali ahlihi nekk tamit fi nga xam ne moom la ay soxnaam di dëkk mu ne lool nag dafa nekkoon ay dëkkuwaay yoo xam ne xasiratul bina yu gàtt la woon ak tabax niñ leen tabaxee mooy yu gàtt mur yu gàtt la téeg bi jege muy tuwaa nga xamante ne ni miir yi gudduñ woon yenn gudd yi mu ne imaam alxasanul basri rahmatullah aleyhi nee na te moom dafa nekkoon xale boo xam ne dafa nekkoon ak yaayam di xayra mawlaati ummi salama comme ni ñu ko waxe woon léegi radiyallahu anil jamii moom imaam alxasanul basri mu ne man de dama doon jot toit bi ginoon a téeg bi ginoon kawe ci néegu soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ca gën kawe sax man bu ma taxawoon rek tàllal sama loxo dama ko doon laal waaye imaam ibn kathir daal ji ci teg nag lu am solo mu ne qultu man imaam ibn kathir nee na illaa annahu qad kaana alxasanul basri shakilan daxman tiwaalan raximahullah mu ne man imaam ibn kathir mu ne ah, le fait que nag imaam alxasanul basri da doon laal yi bu yëkk bu taxawoon yëkkati loxoom laal tuwaa yi wax nañ la jege woon na mooy naaza naazahal ixtilaam mooy muraahiq koo xam ne mu ngi commencé di dugg période yi nga xam ne ci lay commencé nag di gént bu dee góor nekk ki nga xam ne nekk ki nga xam ne ku majeur lay doon moom imaam ibn Kasir mu ne sauf que rahmatullah aley alxasan al basri imaam alxasan dafa nekkoon koo xam ne ku amoon euh, euh, euh, yaram la woon ba pare njooloon dafa amoon jëmm tiwaalan njooloon rahimahullah ba pare amoon yaram kon kooku moo tax bu taxawee manoon koo jot loolu Euh, waaye luñ ci man di demee da gis ni loolu day wan ne euh, tuwaa bu nit di laal ak lu mu njool njool koo xamante ni lee matagul amagul vingt ans euh, moom imaam alxasan day lool day wane ni yëf yi néeg yi noonu lañu meloon muy néegu soxnaam yi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhunna wa ardaahun kon wax nañ la ni ñu gàtte woon tuwaa bi ñu ngi ko tabaxe woon nag tabax bi ci lan la woon moom dafa woon tabax bi dafa newoon ci lan ci li nga xamante ne nii ci euh, euh, jarid la jarid mooy euh, yi nga xamante ne nii garabu tàndarma xob yi ci loolu lañ ko tawaxa woon wa saqfuha min jaridin yenn yi min xijaaratin marsuusa yenn néegi euh, mooy du yépp ñoo meloon ñoo niroo woon même même façon liñ leen tabax ba'duha mabniyatun min jarid yenn yi ñu ngi ko tabaxe woon ci liñ la wax sànq garabu mooy caru tàndarma watiin ak li nga xam ne mooy ban ban ak caritan tàndarma loolu mooy description néegi niñ leen tabaxoon wa ba'daha yeneen yi min xijaaratin marsuusa yeneen yi ñu ngi leen tabaxi ci li nga xamante ni nii euh, ay xeer la yoo xam ne dañ leen a mooy euh, taqale comme jël brique teg jëlaat beneen teg comme labin yi wa saqfuha toit bi nag min jarid nekk ci ay cari tàndarma mooy kii cari ga xobi tàndarma garabu tàndarma pas caru euh, tàndarma ci boppam mi ñuy lekk fruit bi mais mooy euh, euh, xob yi ni ñuy yaatoo noon yooyu lañ moo newoon toit am na nag lii kan moo solo lii nga wax yow loolu imaam as-Suhayli rahimahullah moo ko tudd ci ar-Rawdul Unuf waaye biduni sanadin am ñu ne ci ay garab la woon yoo xam ne dañ nee na taqale marbuta bi xashabin min ar'ar takkal mooy ay lii lépp ay façon garab la woon mooy façon garab yoo xam ne moom lañ jël taqale leen mais lool ndax sha'r shajar la lool garab la marbuta bi xashabin ci ay bant yuñ lañ leen takkale min ar'ar façon garab la loolu euh, imaam as-Suhayli rahimahullah moo ko tudd euh, ne moom mu ngi ko jële ci seydna al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhima léegi nag mu des bunt yi nuñ meloon loolu imaam al-Buxaari rahimahullah dafa solo mais pas ci saxiix dafa solooj mooy ci taarix bi taarix waxoon nañ fi ne imaam al Buxaari du saxee bi rek la bind moom imaam al Buxaari raximahullah dafa solo këne buntu euh, néegu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yon saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañ ko doon fëgg bil awaafir ak seen wey nañ euh, loolu comme ni nga xamante ne ca xaadisatu julli gam julli woon ci ramadaan naafili ramadaan yi euh, muy euh, mois ramadaan ba nga commencé di naafile def ko ci jàkka ji nit ñi am ñu ko yëg julleek moom wax ko ñi ci des ñu ginatee bari beneen ñetteel fan bi yonentu Yàlla sallallahu bi mu gisee loolu mu toog néegam génnul ñu toog toog saxaaba yi ñëw foog ne dañuy dañuy naafilewaat toog toog gisuñu ko ñuy fëgg buntum bi ak euh, we seen we yi ndax ceeg gi ne bugguñu ko ngir yëgal ko ne comme si dañ naan xam na amaana daa fàtte nañu ngir ngi ci biti di ko xaar ngir ñu julli comme ni ñu julli woon fan yi weesu waaye bi mu génnee ca suba ga ne leen li ngeen def biig dara umpuma ci waaye damay bañ defoon ko mu nekk loo xam ne dañ koy farataal ci yéen kon imaam al Buxaari mu ne buntu boobu buntu mi kaana yuqra'u bil adafir dañ ko doon gi ak li nga xam ne mooy ay we wewu loxo loolu lan lay tegtale fa dalla ala annahu lam yakun li abwaabihi xalaq loolu day tegtale ne amul woon ci bunt yi mooy liy nekk ci euh, surtout bunt yu mag yi buntu feer yi am day am lu mel ni benn euh, jaaro boo xam ne ci lay nekk dañ ko ciy sës ci lay ci bunt bi lay àndal nga xam ne booy fët bi dañ ko yëkkati bàyyi mu ne rang bu ko defee ñu dégg ne yaa ngi jeges mu ne loolu dañuy xam ne bunt ne këru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nii lañu meloon mooy amul woon yooyu yëpp amu ci woon lépp nga gis comme lim waxoon ci jàkka yi arishun ka arishi Muusa xam ne loo xam ne boo yëkkatee sa loxo sax di laal toit bi comme ni ko imaam al Hasanul Basri rahmatullahi alayhi daal di euh, euh, waxe moom ci xadiis yi ñu gis léegi kon loolu moo doon néeg yi bi ñu paree nag bi lépp paree ci la yonent bi alayhi salaatu salaam jóge kër seydina abu ayub al ansaari radiallahu anhu daldi dem fi nga xamante ne nii mooy ci néegam yooyu euh, moom alayhi salaatu wassalaam néeg yooyu nag finalement léegi nii ci jàkka ja lañ bokk dugal nañ leen ci bu yàgg jamonoy euh, ca jamonoy xilaafa xulafaa yi fekk boobu seydina umar ibn abdul aziz Eh, rahmatullah alayhi moom moo nekkoon kii eh, gouverneuru Médina nekkal fa Abdul Malik ibn mooy Abdul Malik ibn Marwan bi nga xamante ne fa la nekk foofu ci jamonoom la joxe ndigal ñu daal di koy boole fekk soxnaam yépp génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam ñu boole kër yooyu ci biir jàkka ji mooy tabax yaatal bi ñu doon yaatal jàkka ji ñu daldi ci boole néeg yooyu ba léegi nii ci jàkka ji di jumaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam e, ci lañ bokk léegi loolu mooy li nga xam ne moo desoon ñu gis ne kon yonent mi salaatu wassalaam ci noonu la jógee kër Seydina Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag ñu jàll comme ni ñu ko waxe woon ci jataa bi weesu incha allah ci deuxième acte bi nga xamante ne moom la alayhi salaatu wassalaam teg posé li nga xam ne moom la defaat ginnaaw bi nga xamante ne ni eh, ci la néegam yooyu pare waaye jàkka ji pare ci lu njëkk néeg yi pare mu daldi tox gis nañ ne màkkatal mukarrama gisoon nañ ne foofu euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak jullit ñi radiyallahu anhum ñoom ñoo nekkoon néew ji doole ji mooy euh, pouvoir bi lépp lépp lépp kuffaaru Quraysh yee ko yoroon ñoo doon buum ñoo doon bummi di mbugal ku leen neex di bàyyi ku leen neex ñu ne waa ji moom comme que diwa ko a yiir wala di teg fitna ku leen neex ñoo ne woon mbir yi ci seen loxo la ne woon ba bari na jaamu yàlla yoo xamante ne nii julli ñi ñemewuñu ko woon a def julli nga xam ne moo ci gën rëy ci jaamu yàlla yi sax ñemewuñu ko woon a def en public Ah, gisoon nañ ne bokk na ci li tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam digaloon saxaaba yi radiyallahu anhum ñu daal di gàddaay léegi nag bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba daal di dal nga xam ne léegi am na ñoo xamante ne nii pare na ngir dimbali ko muy waa lansaar yi ñi nga xamante ni tamit mooy ñi gëmoon fële nekkoon màkkatal mukarrama ñëw nañ ñu ci ñoom ñëw nañ fekk si ko moom alayhi salaatu wassalaam mu jàll ci beneen pose beneen acte ginnaaw jàkke ji muy acte bu rëy rëy rëy ci li nga xamante ne mooy doxal nag société euh, muy ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la taxaw ci lan ci jàkka ji nga xamante ni loolu lan lay représenter lien entre borom bi ak jaamam moo tax suñu boroom tudde ko néegam wa annal masajida lillah këne jàkke yi yàlla ne man maa leen moom te gisoon nañu ci jataay bi weesu ana lan mooy objectifu jàkk bi ci gën rëy waxoon nañ ko mooy jaamu yàlla teg yàlla képp tax lii tuqaama fiihi sharaa'illah ngir ñu fay taxawal li nga xamante ne ni mooy li yàlla tëral muy iqaamu salaa taxawal julli ndax lien boobu moom mooy lien bi ëpp solo bu jaam mën a am jullit jaam lien primordial mooy digganteem ak boroomam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee loolu ci loolu la njëkk taxaw bi mu ñëwee ba agsi ba teg sa ak ay bagaasam yitte bi yitte bi lépp mooy foo xamante ne fa la ñuy jaamoo borom bi subhaanahu wa taala inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalladhi bi bakka mais makka gis nga néeg boobu li tax mu njëkk mooy jàkkali seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ne loolu li muy cekki mooy néeg bu ñu njëkk tabax ngir jaamu yàlla mooy jàkkaay kaaba bi Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam gisoon ni noonu la defoon bi mu ñëwee Makka mais lan la fa def ba mu fa bàyyee doom jéeg yooyu dem ak Sayyidatuna Hajar ala ala al jamii salawaatullahi wa salaamuhu Euh, euh, wasalaam wasalaam mais ñoom lan lañ taxaw mooy dafa ñëwaat suñu borom jox ko ndigal mu tabaxal ko mu mu tabaxal ko foofu yëkkat néeg foofu comme ni ñu ko gisa woon yàgg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee loolu lu njëkk a def tabax jàkk ba jullit ñi xam ne relation primordiale mooy bi nga am sa digganteeg sa borom ndax bu boobu baaxee rek beneen bi baax beneen bi mooy lan al alaaqatu na al abdi e, e, e, wan naas mooy relation bi jaam bi am ak nit ñi d'une manière générale moo xam jullit lañ moo xam yéefar lañ moo xam lu ñu man di doon loolu mooy deuxième relation bi mais boobu nag ak mbaaxam moom mu ngi dépendre ci bu njëkk bi looloo tax suñu boroom subhaanahu wa fekk yow moo tax képp ku foo xam ne gëmoo yàlla ba pare di jéem a taxawal naan damay jéem a defar sama digganteeg samay voisin wax ci monde beeg yooyu mooy ne mbir mi da sonn mais du dox ndax daa am lu ko sookul bu ko waroon a jiitu te boobu da koo yow boobu nga réere wala boobu nga taxawal moo tax. suñu boroom gis nga jàkk li muy représenté waxoon nañ la eh, julli ji moo tax suñu boroom ne man ñi nga xam ne ñooy taxawal loolu door a jàll ci yeneen ñi ñoon laay jàppale man ñi may jàppale mooy alladhina in makkannahum fil ardi aqaamu salaa mu ne mooy ñi nga xam ne ñi may nga xam ne ñoom laay teg ci ñoom loxo dëgëral leen ci kaw suuf yombal seeni mbir teg ci ñoom loxo teg benn benn noon du leen mënal dara mooy ñi nga xam ne in makkannahum fil ard bu ma leen defalee lool aqaamu salaa seen premier souci mooy naka lañuy taxawale julli di ko def ci waxtu yi ak li nga xamante ne noonu la ware mu ne man ñooñu lay jàppale alladina in makkannahum fil ard aqaamu salaa xoolal contraire bi gis nga suñu borom nee na ñu lay jàppale dina la ñëw ci deuxième relation bi nga xam ne mooy relation entre nit ki ak mbokku jullitam wala mbokku nitam rawatina mbokku jullitam Iblis xoolal Iblis beneen côté bi ni mu def bi mu xamee ne julli ëpp solo te looloo tax ñu taxawal jàkka moom mu fexe faire lu tout bu jullit bi bu mu xam loolu wala na fexe neenal loolu même bu dee xam na moo tax muy wax ne gis nga ba muy tudd yonent yi aleyhim salaatu wassalaam mu ne fa xalafa min baadihim xalfun adaa'u salaa allahu akbar watta'u wattaba'u shahawaati fa sawfa yalqawna ghayya iblis bi mu xamee loolu xam gum ko xam këni moom gis nga relation entre jaam beek borom bi moom fekk mu ngi baax man Iblis mooy samay pexe yàqu na ba faw sànku na mu xam ne yàlla ñooñu lay jàppale te yàgg naa gis ca maam aadama ba léegi yàlla ñoo ñu lay jàppale alayhi salaatu wassalaam léegi nag moom mu tëral benn plan boo xam ne mooy na gaa yi fexe rey julli ba mu dee wala ñu koy neenal moo tax yonent bi suñu boroom tuddee sax ah yonent yooyu aleyhimu salaatu wassalaam ak li ñu nekk woon ci mbaax mu ne nag après nag fa xalafa min ba'dihim ginnaaw gi nag mu wutul yonent yooyu ak nit ñu baax ñoon xalfun mooy ñoo xamante ni nii ñoom ay wutaak ñoom ñoom matuñu li ñu doon mooy ne ñoom ay mauvais héritiers lañu ñoom ay mauvais héritiers lañu ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon doon ñuy nit ñu baax ñi rawatina yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ba ñëwee luñ def adaa'u salaata dañoo neenal julli neenal bi ñenn ñi moom dañ koo neenal ci dootuñu ko def du moom mais ba léegi ñu ne ñoom de façon ay julli lañ waaye xam nga julli moom Euh, boo ko ñoom seeni humeur la ñuy topp mu ne aba'u salaa wattaba'u shahawaat mooy ñooñu moom dañ koo neenal ci bañ koo def mais am na ñoo xam ne dinañu ko def mais dañu koy sàggane ñooñu la borom bi naan alladina hum an salaatihim saahun ñoom dañoo doya seen julli yi lañuy sàggane mu ne kon Iblis yi ne xamee lool keneen mbir mi jullee fi ne mooy rapport bi gën rëy yoon wi gën gaaw te gën a bu nit mën a jaar ngir dem ci boroom de façon boo ko fi bàyyee yoon woo dem manu la nekk noo julli moom moo tax ñi xamul dara ñoo naan euh, sëriñ diw nee nañu ñun mën nañuy bañ a julli nañuy nañuy saraxe sëriñ diw de façon mooy waxu ko premièrement waxu ko du dëgg da koy waxal lu mu waxul deuxièmement dañ naan la buñ supposé woon ne moo ko wax sax mooy ne man yàlla dina wax ñu bàyyi fi waxu yàlla leer nañ mutawaatir ci alxuraan xadiis yi nekk fi leer nañ mais amul benn boroom xam-xam bu wax lu contraire ñu bàyyi loolu lépp ngir benn naan naan diw wax na wax joo xam ne sax dañ ko ko askanale te ñu ko askanale dëgëruñ ci benn nettali ñoom du ñuy siqa ci dara seeni wax jaru la sax euh, dàqu ganaar kon iblis bi mu xamee loolu mu sànk loo leen julli ndax xam na ne relation boobu moom bu yàqoo xoolal rek xoolal léegi société musulmane yi bi ñu sànkee julli xoolal xoolal rek fi ñu mujjee te loolu yàgg naa lu tey la xew gisoon nañ fi euh, waxu shaa'ir boobu boroom maali wa lin najmi yar'aani wa ar'aahu amsaa kilaana yaxaafal yaxaaful ghamda jafnaahu bi muy wax ci biir naan istarshada algarbu bilmaadi fa arshadaha wa naxnu kaana lana maadi nasinaahu ñun mu naan ci biir ne istarshada algarbu bilmaadi fa arshadaha mu ne l'Occident moom dafa dafa gindeeku gidewu ci le passé xool nam defoon ba perte li taxoon ba julli ñëw ba Occident ba ba Espagne ba sudu France ñu jàng loolu lépp ba pare nag xool ne nag dootu doo erreur boobu dootuñu dal ñu daal di ciy jaar gis tamit li taxoon jullit ñi avancé ak ñeneen ñi avancé woon ñu daal di jël loolu waaye ñun dañu amoon démb goo xam ne dañ koo weesu dañ koo fàtte fàtte nañ que ni xoolal julli nga xam ne xoolal pays fii dëkk yi nga xam ne mooy dëkk jullit ñi bu ci nekk danga doon gis jàkka joo xamante ne ni jàkka yi dañ fa doon fees noddu yi lépp ñuy respecté lool te teewu leen woon dem ba Europe centrale ubbi Turquie ubbi loolu lépp te pourtant dañ doom taxawal di respecté julli ñun nag ñu foog ne bu ñu neenalee julli ci lañuy avancer contraire dëgg te kat tout le temps ñu jàng aaya yooyu tout le ñu jàng aaya yooyu fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa waaye topp ndax ku ku sànk julli rek ci topp say bànneex ngay nekk wattaba'u shahawaat kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu noonu la def moo tax bi mu agsee ju jàkka la tabax jàkka foo xam ne mooy dëgëral di consolider li nga xamante ne mooy relation entre jaam bi ak boroomam ginnaaw nag bi mu defee loolu mu jàll ci beneen bi beneen relation bi nga xamante ne manula ñàkk muy vie de société ndax jullit du dund à léthargie walla dund nekk foo xamante ni moom kese déedéet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu bu dee dox na ci kenn du dox ci ñépp nee na jullit bi nga xamante ne nii yuxaalitu nnaas annaasa wa yasbiru ala adaahum xayrun min almu'min alladi laa yuxaalitu nnaas wala yasbiru ala adaahum mu ne jullit bi nga xam ne day jonjoog nit ñi di dëp dundug ñoom en vie de communauté vie de société ba pare di jonjoog ñoom du gëlanteeg moom jëndëg ñoom waxaale di jaayanteeg ñoom di séq ak ñoom kooku mooy ki nga xam ne moo gën jullit bi nga xamante ba pare di muñ ndax ku wax nag jonjoog nit ñi nekk ak ñoom wax li nga xamante ni mooy ay lor yu la fay dal moo tax mu ne wa yasbiru te muy muñ ala adahum ci seeni lor yoo xam ne mën naa tukkee ci ñoom di ko dal mu ne jullit boobu kat moo moo gën min alladhi ci jullit bi nga xamante ne euh, laa yuxaalitu naas du du du du du du nit ñi du nekk ak ñoom moom day wéet rek wala bëggula dem fu sori ne moom rek kay dëkk ndax bëggula gis kenn même bu dee ne jullit la kooku ki nga xam ne moo nekk nit ñi tey muñ seeni lor moo gën ki nga xam ne du dugganteeg ñoom te du muñ seeni lor kon deuxième relation bi muy vie de société muy dund gi nga xam ne moom la nit kiy dund ak prochain wam ak ki nga xamante ne mbokku doomu aadamaam la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw jàkke ji mu tabax mu taxaw ci loolu muy almuaaxaat muy almuaaxaat bayna almuhaajiriin wal ansaar muy boole gi nga xam ne moom la mokkole diggante muhaajiruuna yeeg lansaar yi ndax gis nañ ne ñoo muhaajiruuna yi muy ñi nga xam ne ñoo jóge màkkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman gàddaay si ñoom bi ñuy génn gisoon nañ ne yóbbuwuñ dara gisoon nañ ko mel ni euh, Suhayb ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu anhu ni ko waa Quraysh def nangu alalam mu jox leen alalam ñu door koo bàyyi mu dem naka noonu gisoon nañu waa kër Jahsh di Abu Ahmad ak ñoom Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhum ba ñu génnee seen kër ya gàddaay ñoom ñépp la ko abu sufyan ibn harbin wa kaana aana idin min ru'asa'i kuffaari qurayshin daldi tong-tongee këram muy abu sufyan daldi koy titre foncier bu doon tey ci waxin jël mbir mi kër googu kërug fami gu toll waa waa doomi jaxsh yi banu jaxsh yi ñu jël seen kër daldi koy moom naka noonu noonu lañ def ñi ci des ñépp ku dem rek mooy ñàkk nga liñ fi bàyyiwoo ba pare alal ji nga amoon doo dem ak moom wala lañ ciy yóbbu de façon boo amoon boutique bu ami marchandise xam nga ne mënoo yóbbu loolu lépp mooy dañoo ñëw nekk ñoo xamante ne ni daanaka dañ leen a dépouiller yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis ni kantaan ak ñii nga xam ne ñooy lamsaar yi leen accueillir ñoom seen dëkk lañ nekk te am na loo xamante ne nii euh, ñoom am nañu ko ci ay suuf ak commerce yu ñuy def moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ne lansaar yi bi nga xamante ne ci lay leen di mbokkale di leen boole mu ne inna ixwaanakum qad taraku al-amwaala wal-awlaada wa xarajuu ilaykum fa qaaluu amwaalunaa baynanaa qataa'i' fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam aw ghayra dhaalika ilaa aaxiri al-hadiis moo tax euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ci xadiis boo xamante ne nii imaam abdirahman ibn zeyd ibn aslam moo ko wax muy abdirahman ibn zeyd ibn aslam dañuy gis ne xadiis bi lan la moom mursal la mooy kene euh, xadiis bi euh, gisuñu mooy càllale gi àggul yonent bi zeyd ibn aslam sëriñu imaam maalik la woon Euh, Abdurrahman bi doomam la am na wax nag ci doomi Zayd ibn Aslam bi comme ni imaam Ahmad wax rahmatullah alayhi mu ne euh, waaye xadiis bi euh, mooy ne ak wéram des na mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane la lansaari inna ixwaanakum kene seen mbokk yi de muy muhaajiruuna qad tarakul amwaala dañoo bàyyi seen alal yi wal awlaada bàyyi seen alal yi ginnaaw màkk ga ñu jóge wal awlaada waaye màkk ga ñu jóge ñu bari ci ñoom bàyyi nañ fa seeni doom waxarajoo ñu bàyyi loolu lépp nag ilaykum ñëw ci yéen xaalu fa xaalu waalamsaar yi ne leen ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amwaaluna baynana qata'i' mu ñoom ñu proposé yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkoon nag ni ñuy def comme que ci état bii lañ nekk suñu alal yi la ñuy jël daal di koy xaaj digg bi ñu daal di koy bokk ak ñoom séddoo ko ak ñoom waaw ba eh, loolu dinañ gis ci kanam loo xam ne luy dëgëral xadiis bi même bu dee ne wax nañ la ci wàllu sanadan li ci nekk imaam al-Buxaari rahimahullahu taala ci kitaabu manaqibul ansaar rahmatullahi radiyallahu taala anhum wa ardaahum dane baabu benn bunt kayfa aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna ashaabihi mu ne baabu lii de buntu la kayfa ana naka aaxaalam bokkale annabi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bayna asxaabihi diggante diggante ñi nga xamante ne ni ñooy e, saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum imaam alxaafiz ibn xajar raximahullahu taala bi muy shara xadiis boobu mooy balan ci dugg ci lii nii mooy dafa am laaj yoo xam ne mënu la ñàkk d'abord mooy di ci njëkk ana kañ la lii xewoon kañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mbokkale diggante saxaabaan yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum lool benn laaj la deuxième laaj mooy est-ce benn yoon la ko def mooy ne mbokkale gi est-ce que diggante muhaajiruuna yi ak lamsaar yi rek la wala déet loolu de mooy ñaareel laaj am na yeneen yoo xam ne incha allah dinañ ci ñëw kon bu njëkk bi ana kañ la xew imaam alxaafid rahimahullah mu ne waxtalafu fi ibtidaa'iha mu ne nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal dina ñuy wuute ci kañ la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di tàmbali mboo mbokkale diggante waa lansaar ak muhaajiruuna yi muy ñi nga xam ne ñoo dëkk euh, Medina ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkk fi nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama te ñëw gàddaay ci ñoom mu ne kon ñoom wute nañ ci fa xiila wax yi daanaka cinq wax la bu ci njëkk fa xiila ba'dal hijrati bi xamsat bi xamsati ashhur wax bu njëkk bi ne loolu mu ngi xewoon mbokkale gi diggante muhaajiruuna ak lamsaar yi mu ngi xewoon ginnaaw gàddaay gi cinq mois après gàddaayam moom aleyhi salaatu wassalaam waqiila ñu ne mois waqiila ñu bi tis mooy ashhur deuxième bi ñu ne mois après gàddaay gi mooy bi mu gàddaay see mois après ñetteel bi wa qiila wa huwa yabni al masjid ñetteel abi bi wax yi ne mu ngi leen boole mbokkale leen bi nga xamante ni jamono ji nga xam ne ci lay tabax jàkkaam ji moom alayhi salaatu wassalaam loolu mooy ñetteel ñeenteel bi ñu ne qabla binaa'ihi laata muy tabax bi mu agsee laata muy commencer tabax jàkka ji ci la leen boole mu ne cinquième bi nag waqiila bi sanatin wa thalathati ashhurin qabla badrin am cinquième bi ñu ne loolu mu ngi xewoon ci un ak ñetti ñetti weer laata ñuy waqantu badrin di euh, li nga xamante ne mooy xeexu badar loolu mooy wax yi nga xam ne ñoo am ci ana ci kañ kañ lañu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokkale diggante muhaajiruuna yeeg lansaar yi ah, lool benn laaj la léegi fan la amoon affaire bi fan la amoon mu ne boo demee ci Abu Sa'id di an-Naysaburi ci sharaful Mustafa ci téereem boobu rahmatullah alayhi moom dane foofu dane kaanal iqaa'u fil masjid këne mbokkale jii mu ngi xawoon ci jàkkaam ji moom aleyhi salaatu wassalaam kàntaa imaam al buxaari ak imaam muslim raxmatullah aleyhim ak ñeneen solo nañ jële ci seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne ngi xewoon këram muy anas ibn malik muy kër seen kër ñoom radiyallahu taala anil jamii loolu kon buñ gisee loolu léegi deuxième bi ñu waxoon ci laaj yi mooy mbokkale gi est-ce que benn yoon la xew mooy ne est-ce que mbokkale gi mu mbokkale gi na diggante muhajiruna ak lansaar yi euh, amoon na avant walla déet mooy ba mu nekkee mag loolu boroom xam-xam yi alayhim ku mel ni imaam ibn abdul bar raxmatullah alayhi moom dane kaanatil muaaxaatu marratayn marratan bayna almuhaajiriina xaasa wa dalika bi makka wa marratan bayna almuhaajiriin wal ansaar moom imaam ibn abdul bar al andalusi di maaliki boobu raxmatullahi alayhi mu ne kaanatil muaaxaat mbokkale gi dafa nekkoon marratayni ñaari yoon la xewoon marratan bu njëkk bi baynal muhaajiriina xaasa diggante muhaajiruuna yi ñoomu neen bu njëkk bi loolu la woon euh, loolu fan la xewoon mu ne Makka la xewoon wa daalika bi Makkata loolu Makka la woon mu ne Makka laata yonent bi alayhi di gàddaay si mbokkale na foofu jullit ñi diggante ñi nga xam ne ñoo dëkkoon foofu Euh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne wa marra beneen bi nag baynal muhaajiriina wal ansaar muy diggante muhaajiruuna ak ansaar yi te moom ci lañ nekk nii booboo ñu concerné euh, loolu nag muy ne du ñépp ci d'accord mooy ne le fait mu ne dafa boole diggante mbokkale diggante muhaajiruuna yi seen biir Makka loolu ñépp d'accorduñ ci te tamit bi ne sax madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam la xewe comme ni nga xam ne noonu la ko riwaaye imaam ibn isxaaq bi nga xam ne moom du ko indi tudd tur yi ku nekk ak kan ak kan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole daf ci am ci biir yoo xamante ni nii am na wax ci boroom xam-xam yi même ñi ko d'accord ne loolu dañ koy seetaat loolu insha allah dinañ ci ñëw waaye la fait que mu bokkale yenn ñi nga xam ne ay muhaajiruuna leen seen biir comme Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ak euh, Seydina Zayd ibn Haarisa mbokkale gi yonent bi alayhi salaatu salaam mbokka mbokkale diggante moom ak Seydina Ali radiyallahu anhu nag ci boroom xam-xam yi ñu ne ah non wala am ku ne non non loolu Euh, déedéet mu aaxaat ji lu ñuy seetaan paani amul woon de ndax gis nañ ci imaamul Buxaari rahimahullah soloo na ci saxiix bi kayfa ana naka nan aaxan nabiyyu baynan asxaabi nakal leen mbokkale woon ba pare imaam al Buxaari mu ne wa qaala Abdurrahmaan ibn Awf aaxan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayni wa bayna Sa'd ibn Rabi' lamma qadimna al Madina ba pare imaam al Buxaari rahimahullah teg ci ne imaam abdurrahman ibn awf de radiyallahu nee na aaxan nabi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokkale na boole na mbokkale bay nii sama diggante wa bay na ak diggante Saad ibn Rabi' bi Saad ibn Rabi' radiyallahu taala anhu loolu gisoon nañ ko ba gis tarjumaam gisoon mbokkalante googu te ñëw na ci ni yi nga xamante ne loolu day wane loolu mooy ne du ne loolu lekk kiy weddi mbir mi weddi que ne amoon na Medina waaye euh, moom dane kooku imaam Ibn Kathir di tudd li mu wax mu ne amma muaaxaatu nnabii sallallahu sallam wa alayhi fa inna min al-ulamaa'i man yunkiru dhaalika wa yamna'u sihhatahu mu ne kantaa euh, mbokkale gi yonent mi alayhi mbokka mbokkale diggante moom ak Seydina Ali radiyallahu anhu am na ci boroom xam-xam yi koo xamante ne nii dafa ne noonu loolu mooy dafa ne loolu demewul noonu wayam na mu tere ne loolu sixatahu liy wérul euh, bu dee nag ci ci ci wàllu sanat loolu insha allah dinañ ci gën a ñëw jataay bii di ñëw ndax buñ ci naree dugg lii ñuy wax day gën bu dee ci wàllu sanad rek bu dee da nga boole riwaaye benn bu ci nekk yu xaakimeeg yooyu bu ci nekk boo ko ëndee moom wéruñu moom wéruñu imaam ibn Ishaq moom da ko wax bi duuni sanadin amul càllale imaam alxaakim soloo ko mais ci biir dafa am ñoo xam ne moom ay du'afa wala minimum ñaari da'if wala benn bu dee ne mais loolu moo tax euh, mu ne ñenn ñi ke kooku ne loolu moom mu tere mu mu bañ ne mbir mi wérul te ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa boole dafa mbokkaale digganteem ak Seydina Ali radiyallahu anhu ba pare mu ne léegi fan la teg lool mu ne wa mustanaduhu fi dhalik dinañ la wax kan moo wax wax ji ndax fii imaam Ibn Kathir moom tuddul turam rahmatullah yi mais dinaa la wax euh, boroom xam-xam yi comme l'imam al-Hafiz wax ci wax loolu Euh, rahmatullah alayhi te ki ko wax sëriñu imam al-Hafiz Kathir mii la rahmatullah alayhi waaye moom tudd ko dane rek euh, euh, fa inna min al yi am na ci boroom xam-xam yi man yunkiru dhalika oo xam ne nee na lii moom amul moom Seydina Ali moom yonent mi alayhi salaatu bokkalewul diggante moo ñoom ñaar defu léegi mu ne euh, léegi fan la teg lool mu ne ndax anna hadhihi al mu'akhata innama shuri'at li ajli irtifaqi ba'dihim min ba'd wa li yata'allafa qulubu ba'dihim ala ba'd fala maana li mu'akhati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ahadin minhum wala muhaajiriyin li muhaajiriyin aaxar kama zakarahu min muaaxaati Hamza wa Zayd Haarisa kooku dane radiyallahu anhuma li tax mu weddi këne këne wax naa la ne neewul ne muaaxaat yi amul fële par exemple bi am bi ñu nekk nii am Medina waxul ne boobu amul mais dane bépp wax boo xam ne dafa ne bépp riwaaya bu ne wala buy wane ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane moom dafa bokkaale moom ak Seydina Ali walla ab muhaajiri ak muhaajiri comme ni ñu waxoon sànq moom moom la wax sax ne diggante Seydina Hamza ak Zayd ibn Haarisa ñoom ñëpp dëkkoon Makka moom mu ne loolu noonu wérul lan moo tax mu ne ndax euh, li nga xamante ne nii mu aaxaat muy loolu système la bu yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di teg muy doxalin woo xam ne da koo teg ngir benn objectif ngir irtifaaqi ba'dihim min ba'd wal yata'allafa quluubu ba'dihim ala ba'd daf koo def diggante muhaajiruun ak lamsaar yi ndax ñi dañuy door a jóge ay étranger lañ ay doxandéem lañ ñëw ci dëkk bi xamuñu fi kenn léegi nag boo bëggee gis nga euh, bëgg courant bi gaaw a dox mooy da fexe surtout am nañ benn kilifa mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom bu nee ni kii def naa kii di kilifaay kii non di di mbokk kii bu boobaa ñoom dañuy xam ne lii seen kilifa moo leen ko wax seen kilifaa leen ko wax te bu boobaa kooku dinañu ko gën a jàpp ba bu ko defee lépp lu ñu am ñu nekk ñoo xam ne dañuy duggante seen xol yi nekk benn ñu nekk ñoo xamante ni comme si ñaari nit yuy dox lañ ne kenn lañ ngir defar lien yi di consolider consi consolider leen mu ne looloo tax yonent ma lay saab saab def loolu mais léegi nag loolu bu dee loolu la kay falaa maanaa kon amul benn sens li mu aaxaati nabi li ahadim minhum amul sens yonent ma lay saab saab moom de toute façon ñépp saxaabaam ñépp mu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la mel ak saxaaba yépp mooy saxaaba yépp moom moo leen dina sopp seen baay bàyyi ku ci nekk moom moom moo raw bàyyi ci nit ki te tamit ñoom it lu raw ni ñu bëgge seen bàyyi la ko bëgge kon nag amul sens nga naan comme que objectif bi lii la mooy ñu gën a euh, xamante gën gina seen xol yi gina nekk benn mu ne loolu amul sens yonent bi alei salatu wasalaam di di bokkoo kenn ci ci ci ñooñu ndax ñépp noonu lañ mel ci moom mu ne loolu benn la wala muhaajiriin li muhaajiriin ah mu ne tamit amul sens ñuy boole yonent bi alei salatu wasalaam di boole ak muhaajiri ak am muhaajiri ñoom ñoo bokk fañ dëkkoon Makka xamante woon nañ nekkoon nañ benn ñoo bokkoon di subirandoo foudre Quraysh yi kuffaaru Quraysh yi nekkoon benn ci lépp ñenn ñi demanoo Habasha ñi bisiwaat ñenn ñi nekk ñu xamante nekk ay mbokkute tamit màkk da ngay gis ne ñoom yépp ay mbokk lañ woon ñoo bokk maam ñeneen ñi seen mawaali yi nga xam ne comme ay jaam ak yooyu daanaka benn la yoon xamante woon nañu ku ci tuub nii da koy jàppe comme sa frère ak yooyu mu ne loolu woon ñoom xamoon nañ amoon nañ kon nag amul sens yonent bi alayhi salaatu salaam bi boole ñoo xam ne loolu objectif bi tax ñu teg affaire bi am na ci ñoom ba pare ñu ne ko comme exemple kan mu ne kama zakaru comme ni mu tudd mooy imaam Muhammad ibn Isaaq rahmatullah alayhi ak ñi tudd loolu diggante min mu aaxaati Hamza diggante ñaari muhaajir diggante Seydina Hamza ak Seydina Zayd ibn Haarisa mu ne loolu amul sens ñooñu Zayd ibn Haarisa Seydina Hamza moo doon kan asadullah wa asadu rasuli di bàytixu yonent bi aleyhi salatu wassalam mais moom ak Zayd ibn Haritha mais ni ñu xamante woon duggante depuis Makka loolu kay jarul Zayd ibn Haritha ndax yonent bi aleyhi salatu wassalam a ko yar këram la newoon yaay Xadiija foofu la newoon moo ko mayoon nga gis nañ niñ def nañ tar ñu waa gis nañ ñu tudde ci niñ dugge ci l'islam mais ñi ñoo bokkoon lépp kon kay ñii nii mu ne lii par exemple lii day wane ne euh, en tout cas mu axaat gi entre muhaajiri ak lansaar loolu am na riwaaye wér wane na ko ci saxiixa yi kantaay diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak diggante Seydina Ali radiyallahu anhu ak diggante ku dëkk saxaaba bu dëkk Makka ak beneen saxaaba bu dëkk Makka mu ne loolu moom amul sens muy am ndax objectif bi am na ba pare seen diggante ay mbokk lañ duggante nañ jaxasoo nañ ñiñ ko defagulul kay mooy ñii nga xam ne ñoo leen accueillir ah loolu la wax ah, imaam alxaafiz ibn xajar bi muy shara xadiis biñ la waxoon ci buntu kitaabu manaqibul ansaar ci kitaabu saxiix imaamul buxaari raximahullah baabu kayfa aaxa nabi bayna sallallahu alayhi wa sallam bayna ashaabi ah, moom dane moom dafa tudd ki nga xam ne ndax imaam al-Hafiz ibn Kathir ci wax li imaam ibn Taymiyya la muy ash-Shaykh ibn Taymiyya rahimahullah ah, nekkoon sëriñam mu ne moom imaam al wa ankara ibn Taymiyya al mu aaxaat wax bi nga xam ne moom da koo weddi ne non non mu aaxaat bii non non baynal muhaajiriin mooy comme li ñu wax sànq diggante ñi gàddaay ak diggante yonente mi alayhi salaatu ak Seydina Ali non non non mu ne loolu imaam Ibn Taymiya moom moo ne déedéet loolu moom moom déedéet euh, léegi nag imaam nañ ñëw imaam Ibn Kasir moom nan la tontoo wax ji mooy weddi gii d'abord moom dane euh, imaam ibn Kathir mu ne allahumma illa an yakuna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yaj'al al-maslaha maslahata Ali radiyallahu anhu ila ghayrihi fa innahu kana mimman yanfa mimman yunfiqu alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min sigharihi fi hayati abihi abi Talib wa kadhalika yakunu xamzatu qad iltazama bi masaalixi mawlaahum zayd bni xaarisa fa aaxaahu bi hada al ictibaar wallahu aalam moom imaam ibn kasiir di tontu wax ci sëriñam bi wax di cheikh ibn taymiya ibn taymiya raxmatullah aley wax ne euh, mooy dàq mbir mi moom imaam Ibn Kathir mu ne allahumma suuf mooy ne lii nii moo dàq ni que ne li imaam li riwaaye yële wax man na nekk ni lool la que ne Seydina Ali radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fe yonent bi alayhi salaatu daf fekk lam yaj'al maslahata Ali ila ghayri këne moom deful mooy mbiri Seydina Ali ak liy yéwénal ay mbiram defu ko ci keneen joxu ko keneen comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gis gisoon nañ ko ñu comme ni nga xam ne noonu la doon ka yore woon di gone fekk jamonoy baayam Abu Taalib mu ngi doon dund comme nañ gise woon moom ak al Abbaas ibn Abdul Muttalib ba ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko Abu Taalib kat euh, sécheresse gi dal waa màkk ak crise bi tax na moom diri sonal na ko te boroom njaboot la nañ dem bu ko defee ma jël ci njabootam kenn yow nga jël ci keneen kenn yonent bi alayhi salaatu wassalaam jël Seydina Ali radiyallahu anhu te lool imaam Mujaahid moo ko solo woon kële eh, rahmatullah alayhi ki ci des Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu jël Seydina jaafar ibn abi taalib zul janaahayni radiyallahu anhu wa ardaa mu ne loolu mën na nekk ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbiru Seydina Ali da koo bàyyiwul ak kenn comme ni nga xamante ne nii mooy da koo yoral boppam comme ni nga ne noonu la doon dépensé ci moom yoroon koy toppatoo yaram ak lépp te boobu bàyyi Seydina Ali di Abu Taalib sax mu ngi doon dund nga ne ko waa bi ci des nag Seydina Hamza ak Seydina mu ne boobu wa kadhalika yakunu qad iltazama bi masaalixi mawlaahum kër Seydina Hamza moom dafa taqoo ak li nga xam ne mooy li yéwénal ñi nga xam ne ñoom ñoo leen libéré di waa banu banu Abdul Muttalib di Zayd ibn Haritha mi nga xamante ne ni moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom moo ko libéré Eh, ca histoire bañ gisoon ba baayam yi ñëwee ak nijaayam ñëwee di ko jël moom mu préféré des ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu tax ak moom mu daldi takkoog loolu jàpp ci loolu téye ko ba tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam xool loolu di koy booleeg Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib eh, mu ne loolu ci kaw loolu la leen defe léegi nag imaam al-Hafiz ibn moom lan la tontool yi ndax mu aaxaatu Zayd ak Seydina Hamza moom loolu mu ngi ci saxiix yi sax eh, pour xool naka la tontoo moom waxu Cheikh Ibn Taymiyya bi rahmatullah ala al jamii moom mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar wa hada mooy li li mu wax nii te ne loolu loolu nii demewul noonu mu ne raddun lin nafsi bil qiyaas mu ne lii moom mooy euh, lenn rek la mooy dangaa dàq texte bi teg ko yow ci qiyaas qiyaas mooy raisonnement par analogie moom yë mooy dafa doxal xelam ta texte baa ngi fi te dafa bokk ci qawaadixul qiyaas qiyaas mooy raisonnement par analogie loolu waxoon nañ ko fi mais nag yow loolu mënoo koo def alors que texte baa ngi fi loolu day nekk qiyaasun fasidul i'tibaar kenn du ko bàyyi xel ndax teg sa ngi fi laa qiyaasa fi muqaabili nas mooy amul qiyaas ma an nas bu texte bi ñëwee alxuraan ju leer sunna bu leer xadiis bu leer mooy mënatoo defati loolu moo tax mu ne lii moom mooy li mu def nii moom Cheikh Ibn Taymiyya rahimahullah mooy delloo texte teg ko ci raisonnement mais raddu nas si mooy le fait que mu ñëw ci saxiix yi que Seydina Hamza comme ca al ba nga xam ne ca la ñuy xëccoo euh, Seydina Hamza génn àddina Uhud mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam ubbee Makka ci huitième année bi Seydina Zayd ibn Haarisa ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina Jaafar radiyallahu anhum dañ doon xëccoo doomu Seydina Hamza ku nekk naan maa koy maa ko du jigéen maa ko yor man maa ko war a yor maa war a yor ak ak ak ak ak ak maa ko war a yor ñu xëccoo ku nekk ne maa ko yor euh, Seyna Zayd ibn Haarisa la la wax dane kii sama doomi mbokk la ndax Seyna Hamza mooy sama mbokk ndax mbokk gu leen yonent bi alayhi salaatu wasallam mbokkale kon loolu texte la bu nekk ci saxiix yi buy wane ne Seyna Hamza ak Seyna Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu wasallam moo leen boole woon kon nag ñëw ne loolu la fekk boole diggante ku ñaar ñoo xam ne ci muhaajiruuna yi lañ bokk Makka lañ ne woon gàddaay si loolu amul sens kon loolu mooy yow texte bi nga fi ne loolu texte bu leer la bu wér nekk ci sax yi nga dàq ko texte boobu teg ko fan ci raisonnement booy def que ne parce que lii voilà loolu amul sens ndax affaire bi lii wa taxoon te loolu diggante muhaajiruuna yi mooy lool xewoon na fa bari imaam al-Hafiz ne déedéet loolu raddun li nas dàq tek bi la bil qiyaas ci loo xam da ngay qiyaas te bu boobaa qiyaas bi du baax ndax qiyaas bi fasidul i'tibaar la mooy day yàqu kenn du ko mën a boo mooy ak bàyyi xelam day yàqu loolu rek mu ne déedéet wa irfaalun waaye delloo lii tamit kenn ne lii nii amul woon surtout bi imaam al-Hafiz ibn euh, Abdul Barr wax ne diggante muhajiruna ak bi imaam al-Hafiz wax Eh, ki al imaam eh, Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ba tudd diggante muhaajiruuna yi comme diggante Zayd ibn Haaris ak Seydina Hamza radiyallahu anil jamii mu ne loolu wa irfaalun an xikmatil muaaxaat xam nga sànq imaam Ibn Kathir tuddal nañu ci sëriñam ibn eh, imaam at Ibn Taymiyya rahimahullah li mu wax fi mu ko teg mooy indi na li nga xam ne mooy raison yi wane. li nga xam ne mooy wane ne leenee léeg-léeg amul sens imaam alxaafis nag rahimahullah ibn xajar ci alfath mu ne non moom ci ki wax loolu mooy imaam ibn taymiya ndax moom da ko cité ne wa ankara ibn taymiya imaam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya moom mooy ki nga xam ne moo tere loolu ne lo moo ne loolu amul mu ne waaye non seulement dafa dàq texte bi dafa dafa nekk di raisonner alors que texte a ngi fi waaye wa irfalin an xikmatul muaxaat mais moom ci boppam dafa def defle mooy dafa euh, mooy ne euh, euh, sagesse su le fait le fait que su boo bokkale jullit ñi diggante jullit ñi jamono jooju loolu da ko échappé mooy ne sagesse bi xam nga moom wax na sagesse mais loolu même loolu mënuñu ko mënuñ ne sagesse boobu mu wax du loolu mais dafa am ci loo xam ne ci sagesse yi lu ko rëcc mu mel ni dañ ne ko waa imaam al-Hafiz ibn Hajar mooy lan mu ne li anna sages boobu nag mooy lan bi ci xikmatul mu'axar sagesse bi tax ñuy wax sax benn bo bi bi ci principal da tax ñuy wax mooy li anna ba'd al-muhajirin kaana aqwa min ba'd bil maali wal ashira mu ne sagesse boobu mooy lan mooy ne muhajiruna yi ci seen biir ñenn ñi ñoo ëppoon ñeneen ñi mooy muhaajiruuna yi lañuy wax waxuñu lamsaar yi ñoo ëppoon doole ñenn ñi ñenn ñi ay néew ju doole lañ woon bil maali ci alal ëpp leen alal wal ashira waaye ñoo leen ëpp doole ci wàllu fi ñu bokk ci wàllu askan loolu moom leer na képp xam ñépp xam nañ ne diggante Zayd ibn Haaris ak Seydina Hamza Seydina Hamza ñoom ñoo nekkoon shurafaa u Quraysh waa Banu Hashim Zay Seydina Zayd ibn Haarisa jaam la woon boo xam ne biñ ko libeeree yàggul kooku kay xam nga ne bokkuñu kii wa ko ëpp ci wàllu wàllu askan waaye tamit bil maali ci wàllu alal ñépp xam nañ ne Seydina Abu Abu Bakr radiyallahu anhu moo ëppoon non seulement Aamir ibn Fuhayra ci wàllu alal waaye ci wàllu askan d'ailleurs moo ko moomoon sax ba mu ne loolu dafa am ci di biir muhaajiruuna yi dafa ci am ñoo xam ne ñoo ëppoon ñeneen ci des ëpp ci wàllu alal ak wàllu askan ak wàllu wal quwa ak wàllu kàttan ci boppam ndax xam nañ ne Seydina Umar ibn al-Khattab ak Seydina Abdullah ibn ci wàllu kàttan bokkuñ raison pour laquelle moo tax waa Quraysh yàpp doon doon fitnaal ibn ummi abdin di seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhum anhu te doonu ñoon fitnaale noonu seydna umar ibn al-khattab ndax boroom doole la woon kon ci wàllu doole rek ñoom yemuñu woon mu ne nag moo yoom alxaafis fa aaxaa bayna al a'la wal adna li yartafiqa al adna bil a'la wa yasta'ina al a'la bil adna wa bi hadha tadharu muaaxaatuhu alayhi salaatu wassalaam li ali li annahu radiyallahu anhu li annahu huwa alladhi kaana yaquumu bihi min ahdi siba min qabli al-bi'tha wastamar wa kadha muaaxaatu hamza wa zayd ibn haarisa li anna zaydan mawlaahum faqad thabata uxuwwatuhumaa wa humaa min al-muhaajiriin mu ne moom imaam al-Hafiz ibn léegi bu ñu xamee loolu que ñoom yemuñu woon mu muhaajiruuna yi ci seen biir ñi ñoo ëppoon kàttan ci wàllu doole alal ak askan ñeneen ñi mu ne yonent bi nag alayhi salaatu gis loolu daldi leen boole def kii ñi am alal walla ñi am askan loolu ñoo nekk mu boole la koo xam ne il est diminué dafa ñàkk dafa nekk koo xam ne ci ci échelle échelle waa Makka ci bàyyi la ne woon mu jël koo xam ne jullit la te nekk julli nekk ci suuf mu jël koo xam ne julli la nekk ci kaw kom ñoom naa xam Hamza mu boole kook Seyna euh, euh, Zayd ibn Haarisa waalan moo tax mu ne li yartafiqal adna bil a'la ngir ki nga xam ne moo féete suuf mën a nekk jonjoo bokk mbir jegewoo ñu nekk ñoo xam ne ay àndandoo lañuy nekk mu euh, ñi nga xam ne ñoo féete suuf bil ala ci kaw ba bu ko defee ndax l'islam lii dafa am objectif mooy li borom bi subhaanahu wa taala innamal mu'minuuna ixwa ak la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa këli alxuraan ne affaire bi innamal mu'minuuna dëgg dëgg julli ñi képp dong kese ixwa ñoom ñooy ay mbokk beneen bi mu ne beneen bi beneen côté bi mu ne lan mu ne laa fadla yonent mi alayhi salaatu salaam amul ngëneel ci koo xamante ne nii ku arab la amul ngëneel ci kaw ko dul arab lu dul ci ragal yàlla loolu nag bokk na ci ni ngay jouer ni loolu nga koy jëmmale ba mu nekk ni ngay doxale ba mu nekk mooy nga jël ñoo xam ne cee waa jaahiliya jamono yooyu xalaatuñu woon mukk ku tollu nii ci baa nekk ci high class bi di toog koo xamante ne nii bu la romboon ci mbedd mi sax du la ñemee xool ndax fi nga bokk ci wàllu soci fi nga fi ngay occupé ci wàllu échelle sociale bi yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam daal di boole ki nekk ci kaw ak ki nekk ci suuf ngir ñu nekk benn léegi ba loolu daal di deñ nga xam ne day dindiwaale ci xolu ci nekk ci kaw ak rëy effacé ko wàcce boppam waaye tamit ki nekk ci suuf mu xam ne nekk ci suuf tekkiwul ne tekkiwoo dara waaye mbir yi ci ragal yàlla mu ne kon yàlla moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole leen ngir loolu nga xam ne ñu ñu ñu woyofante seen biir ki nekk ci suuf ñeme ki nekk ci kaw wa yasta'iinul a'la bil adna ki nga xam ne moo nekk ci kaw tamit man di dimbali ko di sàkku ndimbal ci ki nga xamante ne nii mooy ki nekk ci suuf ku nekk nga xam ne mbir mi réciproque lay doon mu ne wa bi hada boo comprendre xikma bii nag euh, tazharu ci lay feeñe mu aaxaatuhu alayhi salaatu wasalaam li ali mu ne ci lay feeñee le fait que yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom moom moo ne ci kaw ñépp ñépp moo ne ci kaw moom li nga xam ne mbokkale gi mu bokkaale diggante mu ak Seydina Ali ndax Seydina Ali radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaana yaqumu bihi min ahdi sila bi mu nekk gone tout tànk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko doon taxawu di taxawu ay mbiram min qablil bi'tha avant sax ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko officialiser comme ni ñu ko waxe woon sànq ci euh, kiiwu mujaahid boobu te imaam Ibn Kathir daal di woon ko tudd wastamarra après bi ñu ko yónnee bi révélation bi ñëwee loolu noonu muy taxawu googu mu ko doon taxawu continuer looloo tax mbokkaale gi mbokkaale moom loolu fi lay feeñe que ne loolu loolu loolu ci nekk loolu dafa feeñ dafa leer te lii xikma bii nag euh, mu ne lii nag mooy li nga xam ne moo raw moo wa irfal mooy mooy da ko négligé min xikmatil muaxar mooy xikma e, sagesse bi échappé ak Cheikh Ibn Taymiyya ba mu weddi loolu waaye lii lu mën a ne la mu ne wa kaza naka noonu mu aaxaatu Hamza wa Zayd ibn Haarisa naka noonu ci ngay koom ci lay feeñe ta leer mbokkaale gi yonent bi alayhi salaatu salaam mbokkale diggante Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasuuli alayhi afdalu salaatu wasalaam wa radiyallahu an Hamza wa Zayd ibn Haarisa diggante ak Zayd ibn Haarisa ndax Seydina Zayd kat mawlaahum ñoom ñoo ko libéré woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo yoroon ay mbiram te loolu sax na seenug mbokkaale euh, te ñoom ñaar ci muhaajiruuna yi lañ bokk kon loolu mooy tontu bi nga xam ne te lii wallahu taala lu mooy li gën dëgër que li imaam Ibn Taymiyya daal di dàq ne nekkul euh, mooy ne amoon na diggante ci mu kii bi diggante ci bi yonent mi alayhi salaatu salaam di ko def nii Makkatal Mukarrama Madina diggante jullit ñi diggante muhaajiruuna yi am lamsaar yi am na ñoo xam ne diggante muhaajir ak muhaajir la comme seydina Hamza ak seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhuma léegi xam naa lañuy yem foofu pour tey incha allah kon gis nañu euh, pas bu rëy ci côté muwaaxaat yi léegi nag bii di ñëw nag mu des nag ñu ñëw nag ci xadiis yi ak kanak kanak kan lañ bokkale incha allah amaana nag duñ tudd ñépp ndax lu gudd la euh, te amaana buñ tuddee ñenn ñi ñun gisuñu woon ñu daal di defaale seen tarjuma incha allah ñëwaale comme niñ la waxoon sànq ci riwaayu yooyu di wax que ne yonent ma lay saab saab dafa mbokkaale woon mbokkaale moom boppam ak Seydina Ali radiyallahu anhu gis riwaaya yi ak lan la ci imaam al-Hafiz ibn Hajar ni mu ko boolee ba tax ne mu dëgëral ko.